أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم ndax ci même lancé bi la ko bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin <coughs> wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlaana muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin wa radiyallahu tabaaraka wa ta'aala an qutbil aarifiin wa imaamil siddiqiin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihil muhtadiin wa li tariiqatihil faa'iziina ar-raabihiin ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñi ngi woon ba tey ci al-Jaami' as-Sahih bu amirul mu'minin Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ginnaaw bi nga xamante ne gisoon nañ ci kitaabu bad'ul wahyi ak kitaabul iman ak kitaabul ilm yi nga xamante ne yooyu yëpp comme niñ koy yàggee gis yooyu ay mbëmbëstal la woon ci li nga xamante ne moom mooy li ci tegu yëpp ñu gisoon ci kitaabul wudu ak kitaabul ghusl ak kitaabul hayd ak kitaabul tayammum yooyu yëpp nekk ay téere yoo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullah daf leen nose ngir indi ak laab ak li nga xamante ne ay charte la ci julli rawatina di ci leeral mboolem xeetu laab yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci maanaam ci euh, toj ak li nga xamante ne moom moo aju ci li nga xamante ne moom mooy euh, bu maanaam euh, sobe ñu gisoon ci kitaabu salaat ak kitaabu mawaaqitu salaat ak kitaabul azan nga xamante ne liy wër-wërloo ci julli juróom yi yëpp mu daal di ko ci leeralal ci anam gi nga xamante ne noonu la gën a matalee ci sartam ak ponk yi ak li nga xamante ne moom mooy yi ñu ci sopp ak yi nga xamante ne moom lañ ci sëpp <coughs> ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ko yàq ak mboolem yi nga xam ne ñoo ciy wër-wërloo naka noonu ñu gisoon ci tamit li nga xam ne moom moo aju ci wàllu imaama ci kitaabul azan ak li nga xamante ne moom mooy sifatu salaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy melo julli yenente bi alayhi salaatu wassalaam li nga noonu gis nañ ci kitabul juma li aju ci wàllu ak ajjuma ak kitaabu salaatul xawf ci julli ci julli goog nga xamante ne moom la ñuy julli bu fekkente ne nit ñi dañoo amee ak ragal goo xamante ne da leen a gaaral muy ak insécurité goo xam ne moom moo am naka noonu gisoon nañ ci kitaabul iidayni li aju ci wàllu iid ak mboolem li nga xam ne ñoom ñoo ciy wërwërloo ak julli yi naka noonu gis nañ ci kitaabul witr di aju ci jullig witr muy julli goo xamante ne dafa jagoo te nekk julli goo xam ne bis bu nekk dañ koy def te mu nekk mu ak muakkada nekk waajib ci fuqaha u hanafiyya yi rahimahumullah gisoon nañ tamit yeneeni julli yoo xamante ne dañoo am ak maanaam ci ay jamono yu jagoo yuñ koy def ak ngir ay mbir yoo xamante ne yu jagoo la lu demee nekk kitaabul istisqa ak kitaabul kusuuf ak li nga xamante ne moom moo aju ci sujudul qur'an ci kitaabu sujudul qur'an nga xamante ne moom mooy julli yi nit ki bu dee julli ba yàgg bu mu jàng aaya boo xamante ne dafa am aaya dafa am dafa am maanaam ak mboolem yi nga xam ne ñoom ñoo ciy wër wërloo ak bu fekkente ne sujud googu xattaa dañ koy def te fekk nekkuñu ci biir julli itam <coughs> naka noonu gisoon nañ ci suñ jotaay yi weesu kitaabu takfiru salaa julli yi nga xamante ne moom mooy aju ci lépp lu war a tax ñu war a mën a wàññi julli wala boog ñu wàññi anam gi nga xamante ne noonu lañ koy defee lu deme nekk ci feebar wala mu nekk ci jamono joo xamante ne dafa am ak tiitaange ak ragal wala boog bakkanam bi maanaam mu nekk kuy kuy kuy war a ñoŋal bakkanam wala boog mu nekk ci feebar wala boog mu yu wala yu deme nekk noonu maanaam lu deme nekk ci atte yi wër-wërloo ci wàllu wàññi julli ak naka noonu wala wàññ maanaam euh, boole julli ak yi nga xamante ne moom mooy julli ki nga xamante ne mënut a def lépp ci julli maanaam yooyu yëpp mu daal di koy indi ci kitaab bi nga xam ne moom mooy kitaabu taqsir salaa léegi nag ñu daal di gis li nga xamante ne moom mooy kitaabu tahajjudi bil layli naka noonu kitaabu tahajjudi bil layli mu nekk téere boo xamante ne tamit comme li nga xamante ne li ëpp ci borom maanaam euh, riwaayaat yi maanaam dañ koo indi ci baabu tahajjudi bil layli waaye mu am ci nusax yi yoo xamante ne dafa wax kitaabu tahajjudi bil layli maanaam kitaabu téere bi nga xamante ne moom mooy wax ci at-tahajjud <coughs> at euh, maanaam moom mooy ak yeewu euh, maanaam di jaamu yàlla bil layli ci guddi gi mu am li nga xamante ne moom mooy euh, riwaaya al-Kushmayhani boo xamante ne dafay wax ci kita moom dafa ne at-tahajjudu min al-layl maanaam bu fekkente ne nit ki dafay def at-tahajjud maanaam minal layli maanaam mu nekk loo xam dafa tukkee ci maanaam ci genn wàll ci guddi gi mu bañ a nekk lépp lépp lépp ci guddi gi la fii ni nga xamante ne kon moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam indi fii ci téere bi ci riwaaya Kushmayhani boobu maanaam moom mooy mi bu nee minal layli comme ni nga xamante ne noonu la rote ci alquran naan wa minal layli fatahajjad bihi naafilatan lak lool kon insha allahu taala dinañ gis li nga xamante ne moom moo ci aju ci wàllu aaya boobu ndax noonu la ko tuddee kitaabu tahajjudi bil layli wa qawli wa qawlihi azza wa jalla wa min al layli fatahajjad bihi naafilatan la maanaam lool muy kon kitaab bi mu kitaab moom mooy téere téere bi nga ko gise woon maanaam moom moo dajale ay bunt loolu moom moo tax riwaaya boobu gën a dëgër ci buñ ne baabu tahajjudi bil layli ndax buñ ne baabu tahajjud bu layl day nekk benn bunt waaye dañuy gis ne yeneeni bunt yi ci tegu bu boobaa dañuy daal di gis ne dañoo war a dugg ci ronu bunt bii nii te loolu bu boobaa kon loolu moom moo tax wax fi indi fi baatu kitaab nusxa yi nga xamante ne ñoom ñoo saxal loolu amaan na loolu moom mooy li nga xamante ne donte nekkul li gën a bari waaye moom mooy amaan na li gën a dëgër naa nga xamante ne moom lay wax fii kon maanaam ñun ñu dugg yooyu yëpp ci ronu yi nga xamante ne ñoom ñuy tiiri yi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di nas ngir wala ngir ngir ngir ngir eh, ngir li nga xamante ne moom mooy julli guddi gi ma maanaam li nga xam ne moom mooy julli maanaam bii nag nekk benn ci yooyu li nga xamante ne nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii loolu daañ ci ñëw insha allahu taala ginnaaw bi ñu leeralee lan moom mooy at-tahajjud layli maanaam bismillah mu ne bismillahir rahmanir lii ci riwaayatu Abu Zar ah, ah, ah, dafa al-Harawi rahimahullahu taala dafa rot waaye maanaam bismillahir rahmanir rahim bi waaye nag saxal ko ci tamit mooy li gën a wér comme ni nga xam ne li ëpp ci ni ñu solo saxeexu imaam al-Bukhari rahimahullah noonu lañ ko solowee rahmatullahi ala al-jami' <coughs> mu ne bismillah tur yàlla ar-rahman bi ki yaatu yërmande kitaabu kon téere ngi nii boo xamante ne at-tahajjud day wax ci at-tahajjud nag maanaam ñu ngi jóge ci euh, ci ci al-hujud maanaam bi nga xamante ne li muy tekki comme li maanaam li nga xamante ne moom la lugha lughawiyuuna yi di wax euh, rahimahumullah dañuy wax ne al-hujud dafay tekki maanaam an-nawm maanaam naka noonu lay tekki tamit li nga xamante ne moom mooy as-sahar maanaam moom mooy ak yeewu waaye ku mel ne al imam al-Azhari rahimahullah moom daf koo gën a féetale ci li nga xamante ne moom mooy ak yeewu maanaam mooy ak ak ak ak ak yeewu bañ a bañ a nelaw loolu la ko jële maanaam ci loolu moom mooy ci wàllu luga comme dañuy wax ne ah, ah, al hajada ah, maanaam maanaam yeewu na comme ni nga xamante ne noonu la ñu waxee ne hajada maanaam muy tekki tamit li nga xamante ne moom mooy nelaw na maanaam kon al hujudu di tekki kon ñaar yooyu yëpp bu boobaa dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy abdadaat yi loolu nag mooy li ëpp ci borom xam-xamu luga yi rahimahumullahu taala li ñu wax waaye mu am ñenn ci borom xam-xamu luga yi loo xamante ne dañoo wax lu wuuteeg loolu comme li nga xam ne noonu la nekkee ci lisaanul arab bu al imam al hafiz al munziri rahimahullah ibn Manzur bokk rahimahullah naka noonu tamit imam al-Azhari rahimahullahu taala noonu la ko waxee maanaam ne dafa am teqsantal ci diggante al-huju maanaam bi nga xamante ne maanaam mooy mooy al al ki nga xamante ne moom mooy kii nelaw bu boobaa loolu kooku dañ koy wax mu am ki nga xamante ne al al al al muta al mutahajjidu maanaam kooku nag foofu la baatu at tahajjudu jóge maanaam al bu boobaa dañ naan al-hujudu moom mooy ak nelaw. waaye ak tahajjudu moom mooy ak yeewu kon loolu moom mooy nag yeewu googu loolu kon foofu la baat bi di jóge te loolu amaan na moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër ngir teqale gi nga xamante ne moom lay am ci làkku arab ci yu noonu waaye comme li nga xamante ne noonu la ñuy waxee waaye li ëpp nag comme niñ la ko waxee dañ naan rek alhaajidu comme li ñuy wax alqaa'idu maanaam bi jóge ci alqu'uudu maanaam wala yu mel noonu Euh, dégg nga euh, ak yu yi nga xamante ne yëpp baax yi nga xamante ne yëpp dañoo mel noonu ñoom dañ koy dañ koy faral di waxee noonu waaye ala kulli xaalin li nga xam ne moom lañ la wax ne liñ la mujjee wax ne mooy di gën a dëgër mooy tekkatal boobu amaan na mooy li gën a dëgër comme li nga xamante ne tamit noonu la euh, al di tekkee ak maandute waaye bu ñu xoolee baat boobu bu ñu gisee ne alqaasitu moom mooy comme ni nga xamante ne noonu la alqaana fa amma alqaasituuna fa kaanu li jahannama hataba am na wa anna minna almuslimuuna wa minna alqaasituuna fa man na fa ulaa'ika taharraw rashada wa amma alqaasituuna fa kaanu li jahannama hataba maanaam mu ne jinne yi di wax ne am na ci ñun ñoo xamante ne ay jullit lañ waaye am na ci ñun ñoo xamante ne qaasituuna dañoo dëng ànd ak ne baatu xett moom mooy Ah, euh, comme euh, euh, maanaam maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy ak maandute waaye <coughs> buñ ne qaasitu mooy ki nga xamante ne dafa dëng te li nga xamante ne nag moom mooy al al qaasituuna fa moom mu ne ñooñu mu ne moom na am na ci ñun kon ñu gëm <coughs> ñu jullit am ñoo xamante ne dañoo dëng mu ne ñi nga xamante ne nekk ñoom ñooy ñu jub ni ñooñu kat dañoo nekk ñoo xamante ne fa ulaa'ika taharraw rashada maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi ñooñu de ñoom ñoo sàmmonte ñoom ñoo jéema a diir li nga xamante ne moom mooy njub gi waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy alqaasituuna fa amma alqaasituuna ñi nga xam ne nag ñoom dañoo dëng fa kaanu li jahannama hataba ñoom day jahannama moom mooy ñoom ay matt la ñu doon ci jahannama ñi nga xamante ne tamit buñ xoolee ko que fii alquran naan wax naan wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin na ngeen tegu ci yoonu njub maanaam kon bu boobaa kasata day daal di tekki dëng ak kasata moom mooy tekki jub comme ni nga xamante ne bu boobaa mooy mukk situ mooy ki nga xamante ne moom mooy ki jub comme ni nga xamante ne fii tamit euh, al haajiru mooy ki nga xamante ne moom mooy ki yeewu waaye al euh, al al al moom mooy ki nga xamante ne moom mooy mooy ki yeewu maanaam al al haajiru mooy ki nelaw maanaam bu boobaa kon loolu moom mooy tekkatal bi comme ni nga xamante ne tamit euh, comme ni mu doon wax léegi comme ni nga xamante ne noonu lay ki nga xamante ne moom mooy al al li ñuy wax alxapaw moom mooy ak ndëg ak ak njuumte maanaam alors que al xati atu maanaam moom mooy ak maanaam bàkkaar <coughs> bàkkaar bu mag moom lañ naan faute alxapaw mooy erreur njuumte maanaam comme ni nga xamante ne noonu la alxuraan wax ne man man kasaba sayyi'at man kasabat sayyi'atan euh, wa ahatat bihi xati'atuhu fa ulaa'ika ashaabun naari hum fiihaa xaalidoon képp koo xamante ne man kasaba sayyi'atan da ngaa def ak ñaawteef wa ahaatat bihi xati'atuhu te sa maanaam ak njuumte yi maanaam bakkaar yu mag yi nga nekke daal lay wër ndombo ba alak la mooy ahaatat bihi xati'atu noonu fa ulaa'ika ashaabun naari ñooñu ñooy waa safara hum fiihaa xaalidoon ñoom ci la ñuy beel te fa muy waxe naan rabbana la tu'aaxidna in nasiina aw axta'na yow suñu borom subhaanahu wa bu ñu jàppee su fekkente ne danoo fàtte aw wala boog ak fa wala boog ñu juum maanaam loolu mu jóge ci alxata'u bii tekki ak juumte maanaam muy erreur alors que fële boobu faute la maanaam muy bàkkaar bu garaaw boo xamante ne nit ki bu ko defee day daal di yelloo ak mbugal bu fekkente ne nekkul koo xamante ne dañ koo jéggal wala boog mu nekk koo xamante ne dañ koo ràmm maanaam bokk na tamit ci li nga xamante ne kon maanaam yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ne ay teqantal la te loolu lu dul benn du ñaar ci ay baat yu mel noonu day am nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam maanaam wala boog làkk ko dafay day waxee noonu comme comme fii nga xamante ne moom la ñuy wax ak tahajjud maanaam moom mooy euh, ak euh, yeewu di jaamu yàlla bil layli ci guddi gi maanaam lim ci namm ci baa bi maanaam bil layli ci guddi gi mooy minal layli ci lenn ci guddi gi maanaam ngir ne baa googu tab'idiyya la maanaam day tekki ne lenn rek la ci guddi gi waaye du lépp comme li <coughs> <coughs> nga xamante ne noonu la imam ash-Shafi'i rahimahullah firee baa bi nga xamante ne moom mooy wu bi ru'usikum maanaam baa boobu moom ni ko firee mooy ne tab'idiyya la maanaam lenn la ci bopp bi nañ ko masa waaye kon bi nga xamante ne fii tamit maanaam baa gi loolu lay tekki comme li nga xamante ne noonu la alquran waxe ne bil layli maanaam ne minal layli maanaam daane ci guddi gi loolu nag maanaam dëgëral la rek maanaam ngir wax ne Euh, ak ndax ngir ne ak tahajjudu maanaam mënta nekk ci bëccëg maanaam yeewu ci guddi gi lay doon loolu moom mooy ci baatu làkk baatu làkku arab amma li nga xamante ne nag moom mooy ci istilaahu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom bu ñu waxee ne at tahajjudu maanaam ñetti maanaa lañ ci am maanaa bu njëkk bi moom mooy ki nga xamante ne dafay nelaw guddi gi ba pare nelaw bëccëg gi maanaam euh, euh, maanaam mooy day nelaw maanaam day jaamu yàlla moom mooy. Euh, mooy at-ta'abbud wala at-tatawwu' min al-layl maanaam nga daal di euh, ja euh, at-tatawwu' min al-layl ba'da an-nawm maanaam mooy nga nga nga nga daal di coobare woo jaamu yàlla ci guddi gi ah ginnaaw bi nga xamante ne nelaw nga ba noppi maanaam kon bu boobaa ak tahajjudu maanaam ñetti maanaa yi nga xam ne moom la am bu njëkk bi moom mooy comme nenn ci fukk ci taabi'i yi rahmatullah alayhim ni ñu ko déggee ci fuqaha taabi'i yi rahmatullah alayhim mooy ne dañuy nelaw yeewu julli nelawaat yeewuwaat julliwaat maanaam bu boobaa muy muy ñaar yooyu su amee bu boobaa ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu nekk ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma ne nelaw na dafa yeewu julli après mu tëddaat nelawaat yeewuwaat julli maanaam ñoom noonu lañ ko déggee loolu kon moom mooy benn maanaa bi beneen maanaa bi mooy bi gën a siiw te comme la al imam ibnu al wax rahimahullah lu ëpp ci te lool moom mooy lu ëpp ci fuqaha u maliki yi loolu lañ jàpp naka noonu daanaka mboolem yeneen fuqaha yi rahmatullah alayhim tamit noonu lañ ko jàppee te moom mooy dangay ngay yeewu da nelaw guddi gi après nag nga yeewu julli ci guddi maanaam ki nga xamante ne nelawul ye ci guddi maanaam nelawul loo euh, jotuta nelaw kooku li mu def du tudd tahajjud maanaam pour ñu mën ko tuddee ak tahajjud il faut que nit ki nelaw maanaam yeewu ay nelawam ba loolu tamit boobu mooy beneen maanaa bi am na ñetteelu maanaa bu yenn ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhi muy bépp jaamu yàlla bu ñu def maanaam ginnaaw gee loolu day daal di bokk ci at-tahajjud waaye li nga xamante ne mooy di gën a wér insha allahu taala moom mooy lii loolu nag wuute nag li nga xamante ne moom mooy qiyaamul layli ak lay layli donte dafa am euh, euh, dafa am dañuy diggante ñoom ñaar maanaam umumun wa ko min wajhin maanaam moom mooy dañuy duggante ñoom ñoom ñaar ñoom ñi maanaam dafa am lu ñu bokk am fu ñuy teqale kooyee comme ni nga xamante ne moom mooy qiyaamul layli maanaam mooy taxawal guddi gi bu boobaa euh, moom mooy julli maanaam baata qiyaamul layli foo ko déggee mooy da ngay julli loolu euh, kon te alors que tahajjud yeewu mën naa bañ a nekk rek julli kese maanaam donte li ci ëpp ci julli lañ koy def loolu <coughs> moom mooy ñaari mbir yi nga xam ne moom la ñu beneen bi ci def moom mooy taxaw guddi gi nit ki mën na koo def guddi gi yëpp bu boobaa dañ naan xiyaamul layl la maanaam bu boobaa kenn du ko tuddee tahajjud loolu moom mooy benn bi ñaareel bi ci def moom mooy ihyaa'ul layl maanaam li nga xam ne mooy dundal guddi gi maanaam dundal guddi gi nag nit ki mën na koo def ci di jàng alquran mën na koo def ci di jàng téere yi xam-xam yi mën na koo def ci di eh, eh, zikar mën na koo def ci leneen maanaam lu bokkut ak julli kese loolu itam maanaam lool mooy ihyaa'ul layl maanaam dundal guddi gi loolu kon nag moo yooyu nii yëpp nag kon dañuy gis ne dañoo wuute kon waaye nag dañuy duggante borom bi subhaanahu wa taala màggal na lool mi nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla googu te moom mooy at-tahajjudu bil layli maanaam at-tahajjud maanaam bil layli gi dañ ko cee wax maanaam mu nekk loo xam ne dañuy dëgëral mbir mi maanaam ngir ngir gën a dëgëral wax ji la rek waaye tahajjudu moom maanaam bi layli lay am maanaam guddi euh, lay ame maanaam comme niñ ko waxee léegi veillée foo ko déggee rek maanaam guddi la maanaam nit ki du def veillée fekk bëccëg lay lay def veillée dégg nga loolu euh, kon euh, moom mooy <coughs> moom mooy ta ta tahajjud <coughs> wa mun a <coughs> ak wax gi nga xam ne moom la wax moom bur yàlla azza wa la màgg na tedd na wax ji nga xam ne moom lay indi mu nekk sooratu banu Israël maanaam euh, maanaam mu mu mu mu muy maanaam mu maanaam mu gën a siiwee ci sooratu Isra waaye euh, dañ koy wax tamit sooratu banu Israël maanaam saar bi nga xamante ne euh, moom mooy sooratu Isra borom bi subhaanahu wa taala ne wa minal layli fatahajjad bihi naafilatan lak asaa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda mu fekk nag mu daal di wax aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'aan al-fajr inna qur'aan al-fajri kaana mashhuuda wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lak asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda mu ne aqimi salaata na nga taxawal julli comme niñ ko gisoon li duluki shamsi ilaa ghasaqil layl li duluki shamsi mooy bu bi jéngee maanaam ilaa ghasaqil layl ba ci xaaju guddi gi maanaam lëndëm loolu moom mooy waxtu julli yi nga xamante ne moom mooy ñeenti julli yëpp dañ ciy dugg muy tisbaar takkusaan ak timis ak gee mu ne nag wa qur'aanal fajri ak julli fajar maanaam ngir ne alquran bu mag bu bëri bi nga xamante ne moom lañu sopp ku koy jàng ci jullit fajar ngir gën a mën a euh, teewal borom bi subhaanahu wa taala ngir tamit mu yokk nit ki ak cawarte akub jaamu yàlla akub maanaam euh, ah, voilà maanaam mu gën nekk koo xamante ne day gën a sawar ci jaamu yàlla mu ne wa qur'aanal fajr kon inna qur'aanal fajri kaana mashhuuda ngir jullit fajar googu maanaam jullit fajar maanaam lim ci ndam mooy jullit suba lool dafa nekk loo xamante ne dañ koy teewe comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an bi ñu tollee ci kitaabu sal ci kitaab ci kitaabu mawaaqiitu salaa li nga xamante ne tamit moom mooy euh, fii mun mun a ci teg ni wa minal layli fatahajjat bihi naafilatan lak wa minal layli ci guddi gi nag maanaam da jël benn wàll ci guddi gi maanaam bul jël guddi gi yëpp nga di ko def loolu nekkul li nga xamante ne mooy sunna yenente bi alayhi salaatu wassalaam comme li nga xamante ne noonu la ko waxe sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko radiyallahu ta'ala anhu innahu mu ne ko innahu qad balaghani annaka taqumu kullal layli wa wa wa mu ne ko mu raad ne ko ne wa an fala tafal fa inni uqimu wa anamu wa hadhihi sunnati fa man raghiba an sunnati fa laysa minni aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kat jig man kat jot ye jox wax nañu ma ne maanaam jot naa ci ne yow da ngay taxaw guddi gi yëpp di ko jaamu di ko julli bul def loolu maanaam da ngay julli de mais del nelaw tamit man mii noonu laay def damay julli te damay nelaw itam te lii mooy sama na képp nag koo xamante ne da ngaa sib sama sunna ci man maanaam kon loolu tamit mu nekk loo xamante ne maanaam kon comme ni nga xam ne noonu la ko ko borom bi subhaanahu wa taala waxe ni ko waminal lay li ci guddi gi maanaam waaye bu mu doon guddi gi yëpp ngay daal di def loolu waaye nag guddi gi nag fatahajjat bihi maanaam na nga nekk koo xamante ne da ngay def yitte ci di yeewu maanaam maanaam bihi maanaam di jaamu yàlla bihi ci ko jaaree ci alquran maanaam damir gi maanaam mooy haaji pronom personnel boobu ci alquran lay dellu maanaam del jël alquran di ko dundee lay guddi gi ndax bu booba mu nekk nag naafilatan ak ndollent la ka ñeel la maanaam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne jaamu yàlla la goo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne sunna la li nga xamante ne am na sax ñu jàpp ne sunnatun muakkada la ci biir borom xam-xam yi rahimahumullah waaye lu ëpp ci borom xam-xam dañ koo yemale ci dëgg-dëgg na mais waaye nag daan euh, li nga xamante ne mu ne lool nag mu ne kon mu naan nekk naafilatan laka maanaam ak dool ndoollent lañ la ko defaral waaye ci yeneen bi moom sallallahu alayhi wa sallam moom farata la ci moom maanaam wa maanaam dafa war ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam muy jaamu yàlla ci guddi gi waaye ci keneen ku dul moom <coughs> dafa nekk lu ñu sopp ngir lool ndollent lañ ko defaral yonent bi alayhi salaatu wassalaam maanaam ngir dolli ko ci li nga xamante ne dëgg-dëgg moom mooy tax maanaam moom moom mooy tax mu raw ñëpp maanaam mu bokk ci xusuusiyaatam yi li nga xamante ne moom moo ko jagoo sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye lool nag ngir ne tamit naafila maanaam mu nekk ak ndollent loolu day tegtale ne kon guddi julli képp maanaam julli guddi gi donte tatawoo la maanaam dafa nekk loo xamante ne nit ki daf koy coobare wax di ci def li nga xamante ne moom mooy lim ba mu ca bëgg a def loolu tamit donte loolu la ba pare na mu ko bëgg a defe itam waaye loolu day tegtale ne képp koo xamante ne yow yaa ngi ci da ngay daal di bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu màgg ni comme li nga xamante ne noonu la ko yenente bi wax alayhi salaatu wassalaam ba tey ci hadith sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma bu nekk ci sunan imam Abu Dawud imam al-Hakim tam solo na ko rahmatullah alayhima mu ne man qaama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilina képp koo xamante ne dafa taxawee julli maanaam fukki aaya dépp ko boole ci ñi nga xamante ne dañu euh, euh, dañ koy maanaam day daal di day daal di bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñooy ñu yëgëri ñi maanaam ñi nga xamante ne dañoo ànd ak benn insouciance ak négligence maanaam képp koo xamante ne kon dafa naafila bu fekkente ne xool nañ aaya yim naafila ci guddi gi mat na fukk rek maanaam bu boobaa dootu ci bokkate maanaam te loolu moom moo tax yelloo na jullit bu jot mu góorgóorlu daal di am sax ñaar wala ñetti rakka yu mu am rek maanaam fexe daal ba matal fukki aaya lu mu néew néew bokk maanaam bu boobaa daal di génn ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi yëga di ñi ba pare daal ni man qaama bi mi ati aayatin kutiba minal qaanitiina képp koo xamante ne dafa fukk euh, téeméeri aaya maanaam dañ koy daal di bind boole ko nag léegi ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy qaanitiin yi maanaam ñi nga xamante ne dañoo taxaw temm ci di topp yàlla ci di jaamu yàlla bokk ñu boole leen ci jaamukatu yàlla yu mati mu daal di teg na man kaama bi alfi ayatin kutiba minal muqantiriina ki képp koo xam ne nag da ngaa jaamu da ngaa taxawee guddi gi ci junni aaya nag bu boobaa da ngay daal di bokk ci ñi nga xamante ne ñooy muqantirina yi ndax qantara ci qantara la jóge comme alqanatirul muqantaratu min az-zahabi wal fidda maanaam mooy euh, maanaam comme ñu bari bari boo xam te ne ñoom lu bare bare bare lañ am ci ak pay ak tamit ci ak yool ak li nga xamante ne moom mooy yoon wi ni xotti ngir dem ci seen borom subhaanahu wa taala kon loolu yëpp dafa nekk loo xamante ne yoonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu baax ñi la ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkk ji la comme ni nga xamante ne boo xoolee sax lam ca tegal lam ko tegal bu ñu xoolee ñaari aaya ci ginnaaw def ni ko wanu nazzilu min al qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa xasaara mu ne alquran wàcc nañ ci loo xamante ne maanaam moom jëmmum day nekk loo xamante ne saafara la waaye dafa nekk tamit yërmande ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu gëm waaye du doole ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy wala yazidu zaalimiina tooñkat yi illaa xasaaran lu dul pertange loolu tamit euh, naka noonu <coughs> yonent bi sallallahu alayhi ngi koy digle di xirtal nit ñi ci ñu di ko def maanaam ngir ne loolu mooy yoon nit ñu baax ni comme ni ko ko borom bi subhaanahu wa ta'ala sante bim naan ko yaa ayyuhal muzammil layla illaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila yaa ayyuhal muzammil ay yow mi nga xamante ne yow yaay ki rango yére yi maanaam mbaaxi ak yére jikko yu sell yi maanaam kon nag kumil lay la maanaam boo bëggee yegg ci maanam sell tegu gu kawe googu maanaam kum kum na nga taxawal allay la guddi gi illaa qalilan lu dul lu néew maanaam mu wax lu néew loolu lan la mu ne nisfahu genn wàllagam genn wàll gi aw wala boog inqus minhu qalila wala boog nga wàññi ci lu bëri ma nga wàññi ci lu néew maanaam genn wàll gi bu ko matul nga wàññi ci lu néew aw wala boog zid alayhi nga yokk ko wa nga yokk ci warattilil qur'ana tartila te nga e, nekk li nga xamante ne maanaam warattil te ngay jàng alquran maanaam jàng ko jàngin woo xamante ne jàngin bu dal la te leer maanaam loolu Euh, loolu nag maanaam mu dem bu ci biir daal di ko wax wa rattil qur'aana tartiila daal di ko inna laka fi nnahaari sabhan tawiila wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtiila euh, rabbul mashriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fattakhidhu wakiila euh, am na fa inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila maanaam li nga xamante ne moom mooy liy sosu ci guddi nit ki di ko def mu nekk loo xamante ne ak jaamu yàlla la moo tax imaam Mujaahid daal di koy firée ni naasi ak maanaam mooy at loolu la ci jublu maanaam mooy jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla ci guddi gi loolu mooy li nga xamante ne moo gën a nekk maanaam luy jël nit ki di ko propulser maanaam mu nekk lu gaaw a gaaw lu xamante ne daf koy yëkkati ci boroomam subhaanahu wa ta'ala comme ni nga xam ne noonu la ko yeneen bi alayhi salaatu wassalaam waxee mu ne ala aleykum bi salaatul layli fa innahu da'bu saalihiina wa qurbatun ila rabbikum wa magfira wa mukaffiratun lis sayyi'ati wa manhatun lil ithmi maanaam maa ngi leen di dénk li nga xamante ne moom mooy julli guddi maanaam ngir ne euh, julli guddi de dafa nekk loo xamante ne euh, mooy doxinu ñi nga xam ne mooy nit ñu sell ñu mag ñi maanaam te lool tamit moom mooy euh, dafa leen di jegeñal itam jëme leen ci seen boroom subhaanahu wa taala naka noonu dafa nekk koo xamante ne euh, dafay mukaffiratun li sayyi'at maanaam day fay far maanaam ñaaw fi bàkkaar yi ba pare wa man haatun lil mi dafa nekk loo xamante ne day tax ba bàkkaar dootoo leen ko defati maanaam daf leen di soril bàkkaar maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne lu gën ci yi ñuy bokk na ci euh, moom mooy jaamu yàlla guddi gi te li nga xamante ne tamit bokk na ci li nga xamante ne tamit alxuraan kon daf ci yitteloo maanaam dafa nekk ñoo xamante ne daf leen Euh, da da daf leen tagg moo tax boo xoolee aaya yooyu imam Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu maanaam ci euh, euh, sang bu mag boobu radiyallahu anhu bi muy jàng ci baayam alquran ba mu yegg ci yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila maanaam na ngay dugg diggi ba mu des lu néew mu daal di xool baay bi ni ko mais yow lu tax doo def lii mu ne ko ah non ñii lii ci yenent bi la doon wax mu ne ah, kon baax na sallallahu alayhi wasallam mu daal dem di jàng alquran di jàng ba ci fi mu yegsee ci aaya ci saar bi daal ne inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min al-layli aw thuluthahu aw nisfahu wa wa ta'ifatun min alladhina ma'ak maanaam yàlla xam na ne yow inna rabbaka ya'lamu naka sa borom bi xam na ne yow di nga taxaw lenn maanaam lu lu tuuti ci guddi am na benn wàll gooy tax taxawee ci guddi gi wa nisfahu ak genn wàllam léeg-léeg nga taari taxawee genn wàllu guddi gépp wa sulusahu wala boog nga taxawee ceeru guddi gi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak waaye du yow rek yaa koy def de waaye dafa am kuréel ci ñi àndoon ak yow maanaam ni ànd ak yow mu daal ni ko mais fekk euh, mais pourtant nee na ñii ak kuréel ñii ànd ak yenent bi dañ koy def sallallahu alayhi wasallam kon du yenent bi kese mu ne ko waaw loolu saxaaba yi la radiyallahu anhum mu ne ko gis nga nag lépp loo xamante ne moom la yenent bi nekkee woon sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu anhum nekke woon ko te yàlla taggee leen ci mu ne kon loolu képp ku ci nekkul nekkoo ci li jub man ma dem def di ko def maanaam depuis boobu te mi am juróom-ñetti boobu la tàmbalee di naa fi la guddi bàyyiwu ko maanaam loolu tamit moom mooy kon yoonu ñi nga xamante ne comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam da'bu saalihiina min kom maanaam mooy yoonu ñi nga xamante ne mooy baaxu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu sell ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen jiitu woon wa qurbatun ila rabbikum mu nekk tamit loo xamante ne day tax nit ki jegeñal bor boppam borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne noonu la la aaya bii nga xam ne moom la imam al-Bukhari la taala indi fii mi naan wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lak mi ngi ko jeexalee ci asa ay yab'athaka rabbuka maqaama mahmuda ndax loolo moom mooy li maanaam loolu soo ko defee day dëgëral li nga xam ne moom mooy ne borom bi subhaanahu wa taala dana la dekkal maanaam dana la yëkkati ci maqaama bi nga xamante ne mooy maqaama ba ñu gërëm ga mu nekk benn maqaama kese moo tax le fait que naatu la guddi nekk farata ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo symboliser le fait que mu taxawee maqaama bu kawe boobu nga xam ne mooy al maqaamul mahmud bu fekkente ne nag loolu moom moo tax mu mën ko taxawee loolu mooy képp koo xamante ne day naafila ci guddi gi kooku tamit dana ko yëkkati ci maqaama yu kawee yi comme ni ko borom comme ni ko yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam wa qurbatan ila rabbikum mu nekk loo xamante ne daf leen di jege ñeel jëmee seen borom subhaanahu wa taala léegi nag mu daal di def laaj bi ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu acte bi nga xamante ne moom la am te moom mooy sunna la am na sax ñu yëkkati ko bay ci darajay sunnatul muakkada am na lenn nag ci salaf yi ñoo xamante ne dañoo koo yëkkati ci ne euh, waajib la maanaam lu war la waaye loolu maanaam li li gën a néew maanaam donte ñaar rakka la waajib la ci waaye loolu comme ni imam an-Nawawi wax rahimahullah loolu ak def-def la la maanaam du nekkul li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër beneen bi ci def tamit <coughs> moom mooy ne euh, euh, ban waxtu moo gën li nga xamante ne moom mooy li boroom xam-xam yépp dëppoo <coughs> rahmatullah alayhim ci waxtu guddi gi maanaam moom mooy bu ñu xaajee guddi gi ñaari xaaj maanaam xaaj bu mujj bi maanaam nga jug ci naafila ci loolu moom moom mooy li nga xamante ne moom moo gën ngir ne xadis yi nga xam ne ñoom ñooy wax ci a di leen tudd xadisu nuzul maanaam di borom bi subhaanahu wa taala dafay wàcc ba ci asamaan su bi yooyu yëpp amul benn bu ci dem ci gën a maanaam xaaj gi maanaam xaaj bu mujj bi beneen bi ci def moom mooy ne li nga xamante ne tamit moom la lenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim rawatina ñu xana xanafi ak shafi'i yi rahmatullah alayhim wax moom mooy ne su fekkente ne masalan da nga am dañoo jël maanaam e, ceere ñetti ceere maanaam nga jël guddi gi nga xaaj ko ñetti xaaj maanaam bu fekkente ne am na benn boo xamante ne moom nga ciy taamu ne boobu ngay julli bu boobaat bi ngay war a jël moom mooy xaaj bi nga xamante ne moom moo nekk ci digg bi maanaam boobu moom mooy bi gën mooy ceer euh, ceer maanaam ceer bi nekk ci digg bi bu ko defee da ngay daal di nelaw ba ceer bi jot maanaam ba ba ceer bu njëkk bi jàll nga daal di jóg la guddi gi ba ceer bi jeex nga daal di tëddaat beneen ceer bi su ko defee nga mën a yeewu fajar nga mën a julli tranquillement maanaam julli fajar gi loolu bu boobaa mën a dox say soxla ci bëccëg gi loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li ràññee ko waaye li nga xamante ne nag moom mooy li gën ci lu nu jooyal te loolu ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhurul ulama rahimahumullahu taala dëppoo nañ ci te ñoom ñooy fuqaha um, hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabila yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne bi nga xamante ne moom mooy li gën moom mooy dañuy xaaj guddi gi juróom benn xaaj bi tolloo maanaam te bu boobaa buñ ko xaajee juróom benn xaaj bu tolloo ñeenteelu xaaj bi ak juróomeelu xaaj bi ñaari xaaj yooyu bu boobaa muy ceer maanaam bu boobaa maanaam muy ñetti xaaj xaaj heure boobu lu loolu joya ndax li nga xamante ne moom mooy xadiis nuzul bi day dëppoo ak loolu muy benn maanaam mooy ci sulus bu mujj bi maanaam dina fekk mu nga nekk ci tiers bu mujj bi muy benn ñaareel bi ci def moom mooy mais yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu loo xool sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Amr ibn al-As radiyallahu anhu ma daan ko daan ni ko afdalu qiyaami wala ah, mooy qiyaamu si eh, eh, nabiyullahi Daawuda alayhi salaatu wassalaam maanaam ki nga xam ne moom mooy naafila bi gën mooy naafila yent yàlla daawuda bi alayhi salaatu wassalaam mu ne lu tax mu ne kaana yanaamu nisful layli daf daal nelaw genn wàllu guddi gi wa yaqumu wa yaqumu sulusahu wa yanaamu sudusahu maanaam li nga xamante ne moom la daan def mooy day yeewu li nga xamante ne moom mooy day nelaw xaaj bi yëpp xaaj bi guddi gi yëpp da koy nelaw beneen bi ci def moom mooy mu daal di jóg daal di julli ceer bi après mu daal di tëddaat nelaw sixième bi un sixième bi maanaam kon loolu li muy tekki boo ko jëlee nga teg ko digg moom mooy euh, boo xaajee guddi gi ñeent juróom benn xaaj yu tolloo maanaam ñaar ñeenteelu xaaj bi ak juróomeelu xaaj bi ci juróom benn bi maanaam boobu moom yooyu lay tollool mooy ceer boobu lay tollool te loolu amaan na mooy di gën a wér wuuteel li nga xam ne moom la fuqaha u Maliki rahmatullah alayhim wax ne ceer bi mujj moo gën maanaam mooy ne la mooy boo ko xaajee kon ñetti xaaj yu tolloo maanaam ceer bu mujj bi moom mooy ceer boobu nga xamante ne moom la daan taxaw moo te bu ñu xoolee xadiis sayyidina Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhuma day gën a dëgëral li nga xam ne moom la jumhur wax lu tax mbaax na ñoom dañuy wax ne euh, maanaam dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa julli ba pare te dafay tëdd dafa tëddaat te day dëgëral tamit xadiis bi ñu mujjee gis ci kitaabu taqsir salat ne sayyidat Aisha radiyallahu anha ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf daan def bu daan julli ba pare bu darar xool su fekkente ne yeewu naa mu waxtaan ak man su ma yeewul mu tëddaat maanaam kon nga gis ne kon tëddaat googu da ciy daal di am loolu tamit mu nekk loo xamante ne day dëgëral ne li nga xam ne moom la jumhur wax rahmatullah alayhim ñoom moo gën a dëgër lu dul ne fuqaha u maliki rahimahumullahu taala yokk nañ ci benn mbir moom mooy ne nga naafila ceer bu njëkk bi moom mooy ki li gën waaye ci ki mu gën mooy ki nga xamante ne moom jàpp moom am na habitude di mën a yeewu heure boobu am na ki nga xamante ne amul habitude boobu nag li gën ci moom moom mooy mu julli ko ginnaaw gee maanaam laataa muy tëdd nelaw maanaam mu daal di koy mu daal di def naafila yi ma <coughs> kon dañuy gis ne naafila guddi <coughs> dañuy gis ne dafa nekk loo xamante ne kon lu màgg la ci borom bi subhaanahu wa taala ba nga xamante ne moom la digal yeneen taam bi sallallahu alayhi wa na koy taxawee ba pare daal di maanaam ngir mu mën a defaru ngir ginnaaw ga mu doog yaa wax yaa ayyuhal mudaffir qum fa anzir maanaam mu doog koo yónni muy waar maanaam ngir ne li muy defaroo maanaam pour mu mën a defaru dëgg dëgg dëgg maanaam ba war a mën a nag léegi commencé di defaree mooy naas la guddi ci la koy jaare beneen mbir bi nga xamante ne tamit boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ko moom mooy ne ki nga xamante ne dafa amul ay dafa am ay wird yu muy def maanaam alquran boo xam te ne daf ci am wird wala boog mu am ay zikar yu muy def kooku noonu maanaam na euh, na fexe tamit ba boole ko ci ngir ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax ne dafa dafa wax ne kaanu minal layli maanaam nga gis ñu muy ñu muy tagg mu ne kaanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashaari hum yastaghfirun maanaam ñoom day lu néew a néew lañ daan nelaw ci guddi gi maanaam ba pare bil wabil asxaari maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñuy maanaam ci njël hum yastaghfiruna dañ daan sàkku njéggal borom bi subhaanahu wa taala te njël moom mooy xaaj bi ñëw juste avant fajar gi di jot maanaam loolu mooy njël mooy mooy waxtu woowu nga xam ne ci la ñuy xëdde loolu tamit maanaam bokk na cax ci li nga xam ne moom la fuqaha maliki yi rahmatullahi alayhim di dëgërloo beneen bi ci des tamit moom mooy bi alquran di wax na wal mustaghfirina bil asxaar ni nga xamante ne tamit maanaam ni muy doon tagg boole fi ci wal mustaghfirina bil ashaar ak ñi nga xamante ne dañuy sàkku njéggal ci njël te loolu bu boobaa ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam boole nañu wax ji ci nii li moom mooy nit ki di julli maanaam ba bu njël yegsee bu boobaa nag mu daal di commencer di def ay istighfar maanaam teg boobaa dana dëppoo ak li nga xamante ne moom mooy mi ngi naafila waaye tamit mu ngi sàkku njéggalu borom bi subhaanahu wa ta'ala mu ne qaala bil mu muttasil fi awal kitaabi ilayhi haddathana ali ibnu abdullah te moom mooy al imam ibnul madini abul hasan al uh, basri uh, as-sa'di al basri uh, rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Sufyaan te moom mooy al imaam Abu Muhammad Sufyaan ibn Uyayna ibn Maymuun al-Hilaali rahimahullahu taala di imaamu waa Makka ak waa Kuufa mu ne qaala haddathana Sulaymaan ibn Abi Muslim <coughs> te mooy Euh, al-Makkiyul Ahwal euh, muy euh, muy muy muy waa Makka rahimahullahu taala bokk ci siqaati mu ne am Taawus te moom mooy Ibnu Kaysaan al-Yamani rahimahullahu taala muy Abu Abdurrahman al-Khawlani rahimahullahu taala bokk ci waa Yaman de mu ne annahu sami'a mu ne dégg na ci sëriñam mooy ibn Abbas mooy sayyidna Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala <coughs> anhuma euh, muy waa Madina di waa Kufa euh, naka noonu euh, maanaam di waa Makka topp maanaam nekkoon na tamit waa Taif radiyallahu anhuma mu ne radiyallahu anhu mu ne annahu qaala moom mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam iza qaama bu daan jóg minal layli ci guddi gi yatahajjadu maanaam di naafila di yeewu maanaam di jaamu yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci guddi gi qaala daf daan wax naan maanaam ñaan gii nga xamante ne moom lay wax moom la indi fii mooy allahumma lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu nuuru samawati wal ard wa lakal hamd antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naaru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam haqqu was saa'atu haqqun allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal mu'akhkhir laa ilaha illa anta wala boog ci laa ilaha illa anta bi mu yokk le mu wax le laa ilaha ghayruk naka noonu euh, yokk na ci benn riwaaya wala hawla wala quwwata illa billahi maanaam loolu dañ ñëw léegi ci firi bi maanaam waaye loolu maanaam dañ koo jàngee noonu ngir ñu gis ne ñaan ji la daan jàng maanaam waaye nag ñaan ji tegtalewul ne daa iman moom la daan jàng ngir ne gis nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas ci boppam radiyallahu ta'ala anhuma moom mu daal di wax ni fukki aaya yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci suratul Ali Imran ci jeexital gi lool bi mu yewwoo loolu la njëkk a loolu tamit moo tax bokk na ci yi sopp mooy ñaan gi bokk na tamit ci yi ñu sopp moom mooy fukki aaya yële bokk nañ ci yi ñu sopp tamit moom mooy moom ni mu ñëwee ci yeneen xadiis yi mu ne laa mu ne mu ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah maanaam loolu tamit mu nekk tamit beneen Euh, tamit boo xamante ne mënef na koo wax ak yeneen ak yeneen maanaam yii moom mooy ne nit ki bu jugee ci jaamu ci juggu guddi gi laataa muy def dara maanaam mu daal di jàng ñaan gi wala boog maanaam benn ci ñaan wala boog mu jàng fukki aaya wala boog mu jàng lu ñu mujjee wax <coughs> doogu doog <coughs> sopp nañ ci tamit mu daal di def ñaari rakkaay yu woyof laataa muy commencer jaamu yàlla maanaam laataa muy jàng aaya yu bu dee dafa bëgg gudd maanaam jaamu yàlla bu gudd gi am dëgg maanaam bu ko bëggee def loolu lay def am maa nag su fekkente ne dafa bëgg naafila naafila gu woyof itam man na ko maanaam bu boobaa day jàng rek aaya yu néew waaye mu daal di def yitte ba nga xamante ne aaya yi muy jàng maanaam saari maanaam bu boolee naafila bi yëpp dana mat fukki aaya maanaam naka noonu tamit wala boog mu nekk koo xamante ne def koy def laataa muy tëdd itam loolu mën naa nekk waaye bu boobaa dootul tudd ci tahajjud waaye dana tudd ihyaa'ul layl wala boog qiyaamul layl maanaam dana ko tudd mu nekkoon nag lan la daan wax mu daal di iza bu daal di minal minal layli ci guddi gi yatahajjadu maanaam muy jaamu yàlla ci guddi gi xaala dafa daan wax naa maanaam te waxoon nañ ne at tahajjudu moom mooy boo yeew boo nelawee ba pare ba yeewoo mun ne daf daan wax naan allahumma yow buur yàlla mi jëtu yu rafet yi ak melo yu yëkkati ko yi laka ñeel na la alhamdu cant yi maanaam mboolem cant yi cant dëgg dëgg bi borom bi subhaanahu wa taala santoon boppam laata dara laata mbindeef bi di am cant googu nga xamante ne moom la santoon boppam yow cant googu maanaam mooy cant googu yow rek yaa ko yelloo naka noonu mboolem xeeti cant yi ci cant googu lañ jóge te yow yaa ko yelloo ante yow buur yàlla mi ci yu rafet yi ak melo yu yëkkati al qay qay qayyimu samaawaati euh, qayyimu yow yaay ki taxaw maanaam qayyimu ak qayyumu ak qayyaamu ñoom ñoo bokk maanaam maanaam moom mooy qaa'imu maanaam bil maanaam mooy kii taxaw waaye nag maanaam superlatif absolu superlatif la maanaam mooy ne euh, da nga koo maanaam yaa taxawu sa bopp waaye taxawu mboolem mbindeef yi loolu mooy qayyum maanaam kon nag yow yaay ki nga xamante ne mooy comme ne afaman huwa qaa'imun ala kulli nafsin bimaa kasabat maanaam xanaa du yàlla mooy ki nga xamante ne moo taxawu bakkan bu nekk mbindeef mu nekk moo ko taxawu ci anam googu sax dakk maanaam ci mboolem li nga xam ne moom lay fàggu lii tamit maanaam moom mooy yàlla yow yaa taxaw bu asamaani wal ard ak suuf si wa man fiihinna ak ñépp ñu nekk ci seen biir maanaam man loolu buñ ko waxee maanaam kuy xalaat moo tax ñu wax ismu mawsul la lil aqil waaye day làmbaale ñi xalaat maanaam ngir ne ñoom ñoo gën a tedd rek loolu moo tax ñu daal leen di tudd mu ne wala ci ñeel na la alhamdu cant laka yow yow buur yàlla cant gi ñeel na la euh, laka ñeel na la al maanaam mulku nguuruk as-samaawaati asamaani wal ardi ak suuf wa man fi fiihinna ak mboolem ñi nekk ci biir walakate ñeel na la alhamdu cant nuuru samaawaati yow mii leere asamaani wal ardi ak suuf si maanaam leere asamaani nag ak suuf si maanaam mooy ci amal asamaani ak suuf si maanaam indi li mboolem li fi nekk maanaam moom moo ko jële ci ñàkk am indi ko ci am maanaam jële ko ci lëndëmu maanaam ñàkk a feeñal gi mu feeñal ci moom ay turam ak meloom indi leen ci leeru feeñal gi mu feeñal ci ñoom ak turu turam ak meloom moo tax nan ko nuuru samaawaati wal ardi te leer googu muy leeru yenente bi sallallahu alayhi wasallam ji mu feeñal ci ñoom loolu moom mooy ne yàlla moom ci boppam moo ko def loolu lay tekki mooy nuuru samaawaati wal ardi wala kat te ñeel na ñeel na la yow yàlla alhamdu cant gi yow mi dëgg-dëgg cant yow mi yelloo cant yow yow ante yow alxaq yow yaay ci dëgg gi maanaam ni buur yàlla subhaanahu wa taala mooy dëgg ngir ne moom rek moom mooy nga xamante ne moom moo sax ak amam war ak ñàkkam jomb moom buur yàlla subhaanahu wa taala loolu moom moo tax moom mooy alxaq beneen bi ci def tamit li nga xamante ne moom mooy tax ñu naan ko alxaq maanaam ngir ne mbooleen ku dul moom yelloowul ñu jaamu ko ci dëgg moom moo tax moom mooy dëgg yi nga xamante ne moom mooy yelloo ñu jaamu ko loolu tamit moom mooy ne mu ne mu waaye yi ci des yëpp tamit dafa aju ci moom yàlla mii alxaqu moom moo tax mu daal di ñëw mu ne waaduka te sa dige alxaqu mooy dëgg gi maanaam mboolem yàlla li mu wax ne loolooy am ci namm-nammam bu jiitu ak ci xam-xamam bu jiitu lépp loo xamante te kattanam amal ko loolu muy dëgg leneen lu dul loolu ak def-def lala waaye nekkul loo xamante ne dëgg la maanaam lu yàlla nekkul rek caaxaan la maanaam ala kulli shay'in ma xala Allahu batil lépp loo xamante ne rek yàlla dakaa deñ rek loola caaxaan la tudd moo tax wannaaru te euh, euh, euh, waliqaa'uka te daje ak yow xaqun kooku dëgg la maanaam daje gi ñuy daje yàlla moom borom bi subhaanahu wa ta'aala bi su penc ba kooku dëgg la ngir ne borom bi maanaam nga gis ne kon dëgg la yii yëpp da ngay gis dañ naan xaqun léegi nekkatul ci ak xaqu ngir ne yàlla moom mooy dëgg gi léegi yi ci def yëpp nag ay ay dëgg lañ maanaam yoo xam te ne dañoo aju ci dëgg gi nga xam ne moom mooy yàlla wa ka sa wax xàqun mooy dëgg xawlu nag bu ñu ne wax moo comme li borom bi subhaanahu wa taala wax wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan maanaam sa kaddu borom bi subhaanahu wa taala mat na nekk loo xamante ne sidqan dëgg la ci bu dee lu nu wax waa adlan nekk maanuta bu dee ak atte la maanaam lu mooy ne yàlla kaddoom bu dee information bu mu joxee la dëgg la bu fekkente ne atte bu mu tëral loolu maanu te la maanaam loolu moom mooy dëgg googu nga xamante ne mooy kàddu yàlla wal jannatu al janna bi ñuy tudd di ko wax loolu xaqun dëgg la maanaam bu ci kenn si kisaaka war naaru sawara gi ñuy wax itam ni àjjana nekkee xaqun dëgg sawara gi tamit noonu la nekkee xaqun dëgg wan nabiyuna yeneen ci yépp alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñëpp xaqun dëgg la maanaam nga gis ne ah ñoom ñëpp nabiyuna la wax ñoom ñëpp boo boole ñooy yeneen yi mu ne xaqun benn dëgg lañ maanaam nga gis ne Euh, ñoom ñëpp ñoo bokk li nga xamante ne mooy dëgg gi ñu ne te ñoom ñëpp ñoo bokk ki leen taxawe te mooy yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax ci ginnaaw gi ñu ber ko ngir ne moom moo taxawee mboolem yeneen yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam te moom ci boppam képp ku ko weddi weddi nga ñu ci gis ñëpp maanaam mooy mu mu naka noonu ku weddi ñeneen ñi weddi nga ko sallallahu alayhi wa sallam wa muhammadun moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam haqqun moom muy dëgg gi nga xamante ne moom moo taxawal yeneen yeneen ci yëpp alayhimu salaatu wa salaam wan wa saatu maanaam saa mooy bisu penc ba lool tamit haqqun dëgg la de maanaam euh, nga gis ne kon kaddu yi euh, mu ne allahumma yow yàlla miti turi rafet yi ak melo yëkkati fii euh, laka ñeel na la yow dong yow kefe aslamtu laa jébbalu maanaam ci yow rek laa jël jébbal suma lépp wa bikate ci yow dong amantu laa gëm maanaam bu waxoon ne aslamtu laka wa amantu bika sax dëgg maanaam loolu mooy gëm naa la te jéb jébbalu naa ci yow te gëm naa la loolu terewul mu mën a jébbalu ci keneen gëm keneen mais yow kefe laa gëm maanaam bika maanaam ci yow kefe amantu laa gëm wa alayka te ci yow dong tawakkaltu laay wéeru maanaam ci yow laay jeyal ma lépp wéer ko comme ni nga xam ne noonu la ko waxe wa ufawwidu amri ila allah sama mbir yëpp joyal naa ko dox ko buur yàlla subhaanahu wa taala mu ne wa ilayka te ci yow dong anabtu ci eh, laa delluwaat dellu gu mat sëkk wa bika te ci yow xaafantu laay daggasante maanaam yow laay say say wax say kaddu te digg gi nga taxawal gi nga ne maanaam loolu moom yow moo tax moom laay jël di ko dàggasante maanaam di ko werante ak ñi nga xamante ne ñoom nekkuñ ci dëgg wa ilayka te jëm ci yow rek tu moom laay atte woo maanaam képp koo xamante ne danga ngaa bañ gi yow laay jël yow kese ni yow yaay atte suñu diggante ak moom comme ni nga rabbana sax baynana wa naa euh, wa baynahum bil haqq maanaam yàlla na nga atte maanaam suñu diggante waaw tax atte lay tekki foofu bayna naa suñu diggante wa bayna wa baynahum ah, bil haqq ak seen digg ak ñoom bil haqq ci dëgg maanaam eh, ah, moo tax mu ne fa innaka antal fattahul alim yow yaay ki nga xamante ne al fattahu yaay attekat bu mag bi maanaam foofu tekkiwul ki ubbee ki attale tekki fattahul alim maanaam dégg nga kon moo tax fattaahu dafa am ñaari maanaam dégg nga eh, mu ne kon nag eh, faghfir yàlla nga jéggal lii ñeel ma maa damtu lépp loo xamante ne jiital naa ko wamaa ak xartu ak mboolem loo xamante ne mujjee naa ko ànd ak xam gi ñu xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom def bàkkaar te amul luñ koy toppee ànd ak ne yeneen borom bi subhaanahu wa wax na ko li yaghfira laka allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ngir yàlla wuññil maanaam gisoon nañ maghfira maam jéggal gi ma taqaddama li jiitu min zambika ci sa bàkkaar wa ma ta'akhkhara ak li ci mujj gisoon nañ ci ne li muy tekki moom mooy ne maanaam suturaal jëm la suturaal ba bàkkaar doo ko def ci lu jiitu naka noonu ci lu mujj bàkkaar doo ko def loolu ngir ñoŋal jëm la ñoŋal ci loolu yëpp waaye ànd ak loolu yëpp muy continuer di ñaan njéggal googu lu tax ngir teg tere gi nga xamante ne moom lay eh, maanaam ngir jàngale maam benn ngir toroxlu maanaam ngir wàcc boppam ak di wane ne kuy ñaan da ngaa war a toroxlu ci sa kanamu borom subhaanahu wa ta'ala da ngaa war a wàcc sa bopp te ñëpp ay jaam lañ ci kanamam. loolu muy benn ñaareel bi ci des muy jàngal tamit jullit ñi muy xeetam ana nan la ñuy defee loolu maanaam mu daal di indi tamit kàddu yi ngir jàngalaale loolu loolu tamit moo tax baatu jéggalu maanaam teg tegtalewul daa iman ne da tooñ maanaam loolu lu mat bàyyi xel la maanaam ndax bu doon ne ci tooñ nit ki tooñ moom mooy jéggalu moom kese mooy kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du jéggalu ngir ne tooñut waaye bu fekkonte ne euh, kon baat boobu tey ba mu demee ba yéeg fa nga xamante ne moom mooy ci jeexatal te cëppaandaw ga daf ni ko mooy lim ko mujjee digal daf la wastaghfiru fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru ah comme li sayyidat Aisha radiyallahu anha ne da doon wax rabbi firli ci sujjóotam ak ci ruku am rabbi firli mu ne yet moo mooy yata awwalul Qur'an maanaam ngir gëndale def ta'wil ci alquran maanaam loolu yëpp day dëgëral ne maanaam ne jéggalu maanaam ki nga xamante ne moom moo tooñ wala ki yéggul fenn fi kooku lañ ko war a defal loolu moom moo tax am na dégg nga ki nga xamante ne euh, du sax exemple xëy na bu baax mais euh, euh, comme masalan bi Xumayni génnee àdduna nga daal di dégg gars yi naan yàlla yàlla jéggal bon gars yi di ko wax dégg nga nga dégg France Info am journaliste yi naan voilà lii mooy wane ni kon li mu nekk woon baaxul moo tax ñun ñu ngi ñaan yàlla jéggal ko maanaam xam nga kooku loolu li muy tekki ne mooy xamuñu dëgg-dëgg maanaa yàlla jéggal ko lu muy tekki maanaam ki seen culture ñoom maanaam ngir ne dafa bokk ci christianisme maanaam mooy ne kii jéggalu mooy ci nga xam xamante ne daa dafa def dara waaw maanaam war a ñëw ci kanamu waa ji ne ne ne ne walla boole boppam maanaam jéggal ko maanaam waa ji tamit ne ko jéggal nan la maanaam loolu alors que loolu ci lislaam maanaam sàkku njéggal googu maanaam ak dool ne maqaama la waaye tegtalwulowul ne da tool moo tax ngay daal di wax astaghfirullah dégg nga kon <coughs> mu daal di ante yow yàlla al muqaddimu yow yaay ki nga xam ne yow yaay kiy jiital lépp wal wa ante te yow yaay al muaxiru yaay kiy yéexe li yéex maanaam li jiitu yëpp yaa ko jiital waaye li ñu ginnaawal lépp yaa ko gannaawal laa ilaha amul benn buur boo xamante ne def na ko jaamu ci dëgg am allah ilaa amul benn buur boo xam ne jaamu ga dana jariñ ñàkk jaamu ngay lare illaa antakurul yow yow buur yàlla aw wala boo mu wax laa ilaha amul benn buur boo xam def na ko jaamu ci dëgg xayruka kuddul yow maanaam illaa anta ak xayruka benn maanaa bi la mu ne qaala Sufyaan muy ibnu Uyayna maanaam euh, lii nag mu àll euh, kii la euh, maanaa la boo mu muallaq la maanaam bokkul ci riwaaya bi nga xamante ne moom mooy xadis bi weesu comme ni ko al imam al xaafis al mizzi ak imam al munziri rahmatullahi alayhima waxe mu ne wa zaada yokk na abdul karim abu mu abu umayya te moom mooy abdul karim ibnu abul muxaariq maanaam ki euh, euh, moom mooy ki ñu leen doon wax day waa basara maanaam bokkul ci rijaalul buxaari kii bokkul ci ñi imam al buxaari di solo xadisam maanaam daf ko indi maanaam ngir mu nekk rek maanaam ngir ngir maanaam mu istishaadan mais nekkul koo xam ne imaam Buxaari day dëgër loo ay waxam moom mooy ci sax ci Muwatta bu imaamu Maalik xadiisu lan xadiisu euh, jël loxo ci ndeyjoor teg ko ci loxo càmmoñ voilà ci moom la ko solowee mooy waa Basra ah imaam al-Bukhari rahimahullah dafa indi wax ji ngir dëgërale ko wax ju njëkk ji maanaam mu nekk istishaadan waaye indiwu ko ngir dëpp ngir ne maanaam daf koy layee loolu moom moo tax wax ji nekk loo xamante ne xadis la boo xamante ne du xadis bu lan mu du mu bi du euh, du sa du du du maanaam du kii la maanaam du du du du du musnad bi voilà mais mu àllaq la voilà mu àllaq la ngir ngir comme ni muy defee ci mu àllaqaar yi comme gisoon nañu imam al yi mu indi ci xadis yi te mu nekk musnad yooyu moom la mooy cosaanu téere bi hadith yi ay mu'allaq lañ maanaam istishhad rek la ak ngir tamit leeral maanaa nekk ci benn mbir maanaam lool moom moo tax bokkul ci rijaalul Buxaari yi rahimahullah maanaam loolu tamit lu ma tabayee xel la euh, moo tax moom mi imaam euh, Abu Dawud solo na haditham ak imaam euh, imaam Maalik rahimahullah imaam Muslim bokk imaam Muslim rahimahullah solo na haditham. waaye ngir leeral maanaam solowul xadiisam ci muqaddima bi la doon leeral ne moom day nekkut koo xamante ne ku wér la ndax nee woon na gis na nee na musuma gis Ikrima jekki-jekki ñu di gis ko muy nettali nee na Ikrima nee na maanaam kon du ku wér dégg nga maanaam kon nekkut koo xam ne ku wér la moom li ci yokk mooy wala hawla wala quwwata illa billah maanaam moom ci riwaaya bi mu indi mooy wala wala xawla wala quwwata illa billahi wala xawla euh, euh, dégg nga te amul lenn loo xamante ne maanaam moom maanaam ci jeextal moom bu mu yegsee ci laa ilaaha illa anta ñu ci wax wala xawla wala quwwata illa billahi maanaam te loolu yàqul maanaa bi daf ko daf ko cee yokku ci bi mu waxee ba noppi maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ko indi ngir dëgëral ne loolu ma mënef na ko cee yokk ci ginnaaw mooy xaw xawla amul soppandiku goo xamante ne dana tax maanaam ñuy euh, sopp euh, euh, wala quwwata te amul maanaam nit ki amul soppandiku am pexe ba nga xamante ne dana rëcc ci bàkkaar wala dana rëcc ci musiba bu ko nar a dal wala quwwata te amul kattan ngir mën a fàggu loo xamante ne lu baax la wala boog ngir fàggu yiw wala boog ngir mën a nekk ci lu baax kattan nga ko kaja may loolu du ko mën a amee ñaari yëpp du ko mën a am illaa lu dul billaahi ci ci buur yàlla subhaanahu wa taala kon yii yëpp muy dëgëral ne maanaam maanaam bu kawe yi nga xamante ne moom la yii yëpp am qaala Sufyaan moom mooy ibnu Uyayna qaala Sulaymaan ibnu Abi Muslim moom mu ne sami'ahu ne daf koo dégg min Taawus ci ibnu Kaysaan la ko déggee an ibnu Abbaas ci sayyidina Abdullah ibnu Abbaas radiyallahu anhuma maanaam kon nga gis bi kon dégg na ko maanaam dégg ko nettali waat na kon Abdul Karim ibnu Abu Umayya Abdul Karim Abu Umayya indi na ko waaye naka noonu euh, ci euh, Sulaymaan ibn Abi Muslim moom it déggee na ko ci Taawus ibn Kaysaan bi nga xam ne moom moo déggee hadiis Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kon mu amaat mu am ñaari ñii yoo xam ne bu ñu ñëwee dañuy dëgëralante dañuy dëgëralante maanaam ne dégg na ko ci moom na nabi mu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dégg nañu wala hawla wala quwwata illa billah bi mu yokk ko ci kon loolu moo tax imam al-Bukhârî rahimahullahu taala indi la maanaam ngir dëgëral ko waaye nekkut ne li nga xamante ne maanaam ci ne Abdul Karim boobu ci rijal Bukhârî yi la bokk euh, rahmatullahi alay alal jamii maanaam kon euh, li nga xamante ne moom la imam euh, maanaam boo xoolee kàddu yi da ngay gis ne dafa làmboo tawhid ci anam ji mu gën a mate maanaam ngir li muy leeral ba pare dafa làmboo tamit li nga xamante ne moom mooy yii xew ak yenente yi alayhi salaatu wassalaam ak mboolem maanaa maanaam mbaa mboolem maanaa yi l'islam indi ci tënk daal li nga xam ne l'islam daa bëgg nga jàpp ko te waroo ko bàyyi waroo maanaam dafa war a nekk loo war a incarner nga bàyyi ko xel maanaam yëpp da ngay gis ne indiwaale na ko maanaam ngir ne indi na tawhid bi indi na ne buur yàlla subhaanahu wa moom moo amal asamaan teg suuf si moom mooy fi nga xamante ne Euh, li moom rek moo yelloo ak cant te moom mooy borom nguur gu mag gi yooyu yëpp leeral na ko naka noonu euh, wax na ne moom buur yàlla mooy dëgg waaye tamit li mu digee dëgg la wax na ne tamit li nga xam ne mooy dajeek yàlla ëllëg dëgg la maanaam te naka noonu tamit euh, waxam moom buur yàlla lépp dëgg la maanaam àtte maandu na te li nga xam ne moom mooy ne àjjana ak safara yëpp am nañu Ah, te dëgg lañ ak yeneen ci yàlla sallallahu alayhi wasallam ñu yàlla yabal dëgg lañ te yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la kon lépp lu muy jàngale dëgg la maanaam nga gis ne kon lii moom mooy quintessence lu ñu war a jàpp ci diini ji ba pare mu def nag léegi ñu nan lañ war a comporter woo ginnaaw bi ñu xam ne yëpp nga gis ne mu daal di fi jàngale ne kon dañuy jébbalu ci yàlla kese naka noonu moom rek la ñuy gëm. duñ ko bokkaale kenn te dañuy wéeru ci moom wéer ko suñu mbir yëpp naka noonu delluwaat ci moom naka noonu bu ñuy daggasante argument yi ñuy utiliser mooy yi ñu yàlla tegal ne lii mooy dëgg naka noonu euh, te ci moom lay attewoo ci digganteem ak ku ne maanaam yàlla rek lay jàpp ne moom lay attewoo maanaam lii mooy daya tawhid ci anam giñ koy mën a jëfee ba pare mu ñaan borom subhanahu wa ta'ala jéggal ko lu njëkk ak lu mujj ba pare daa di gën a saxalaat ne moom yàlla rek kay dëgg ba pare saxalaat maanaay ne amul benn moom ci boppam amul amul kàttan amul tamit pexe amul soppandiku ci mën a def dara maanaam mënta mucc ci lu bon lu ko mën a dal mënta mucc ci bàkkaar mënta mucc ci ñaawteef yi lu dul xanaa ci yàlla naka noonu mënta am lu baax mënta jot ci lu baax mënta def lu baax xattaa li ko yàlla digal mënu koo def lu dul xanaa yàlla moom moo koy jàppale maanaam ci moom lay sukkandikoo maanaam loolu kon nga gis ni booy jug guddi gi maanaam yi nga saxal ko ci sa bopp laataa ngay tàmbalee julli loolu maanaam lu réeréer la euh, kon moo tax euh, imaam al-Bukhari rahimahullah ta'ala indi ko fii waaye tamit li gën a li maanaam fi mu dëppoo mooy euh, wax ji nga xamante ne moom la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam iza qaama min al-layli yatahajjadu maanaam loolu lay leeral ne yonent bi sallallahu alayhi wa bu jógee ci guddi gi ngir lan ngir naafila guddi gi ngir jaamu yàlla lan. day njëkk wax ni maanaam kon loolu muy dëgëral ne maanaam ne loolu lu nu yoonal la loolu la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi muy dëgëral loolu xadis bi imam al-Bukhari dana ko indiwaat xadis numéro six mille trois cent dix-sept sept mille trois cent quatre-vingt-cinq 7442 ak 7499 imaam Muslim indi na ko xadis numéro 769 imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 771 imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 3418 imaam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1619 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1355 imaam Malik indi na ko xadis numéro 574 imaam Ahmad indi na ko xadis numéro 2710 2812 3368 ak 3468 dañu gis ne waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko naka noonu